A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaah. Nabiyyinaa Muhammad ibn Abdillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yunus ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ilayhi marji'ukum jamii'an wa'da allahi haqqan innahu yabda'u al-xalqa innahu yabda'u al-xalqa thumma yu'iiduhu liyajziya alladhiina aamanuu wa 'amilu s-saalihaati bil-qist walladhiina kafaruu lahum sharaabun min hamiimin wa 'adhaabun aliimun bimaa kaanuu yakfuruun suñu boroom azza wa jalla di wax ci laayaam ñeenteel bi mu ne ilayhi ci moom boroom boobale bind leen te bind asamaan yeeg suuf marji'ukum mooy seen delluwaay jami'an mbooleem seen yéen mbooleem nit yéeg mbooleem jinne yi dalla lii nag ne di ngeen dellu yéen ñépp ci moom mooy dige bi yàlla bi nga xamante ne nii xaqaa dëgg la amul i neen new ci ne innahu dëgg-dëgg moom seen borom boobu yabdawul xalqa mooy ki nga xam ne moo tàmbali li nga xam ne mooy mbind mi moo ko génn ci loo xam ne ba ginnaaw ba nga xam ne newul woon de summa ginnaaw gi bu ñu deewee mbind mi lam ci bëgg mu dekkiwaat summa ginnaaw gi yu'iduhu moo koy delloowaat comme yéen nit ñi nim leen di dekkalee ëllëg li yajziya ngir mu dekkil leen nag lu tax borom bi nga def loolu le mu ne li yajziya ngir moom mu fay alladina aamanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax yi te doon jëf-jëf yu rafet yi te baax fii ci àddina bil qist ci maadu te nag la atteem ak léppam di dox walladina kafaru kantaa nga xamante ne ñoom ñoo suul jëf te weddi ñeel na leen sharaabun mooy am naan goo xamante ne nii min hamimin ci ndox moo xam ne jéggi na dawe ci tàngoor te biir safara wa adaabu nag mbugal alimun bu tara tara tar moo leen di xaar lan moo tax mu war lii di leen dal mu ne bi ma kaanu yakfuruun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon weddi bi ñu newee ci kaw suuf mu ne huwa alladi boroom boobu nag mooy ki nga xamante ne nii ci ay xéewalam yum leen defal tax yéen ngeen war koo jaamu te xam ne moom de moom mooy boroom bi ñu war a jaamu te ñàkk koo jaamu di ay lori neen huwa moom alladi mooy ki nga xamante ne nii ja'ala shamsa xamal daal di leen bindal li nga xamante ne nii tàggatal leen jant bi du a moo def jant bi mu am leer goo xamante ne nii guy génn ci moom guy takk muy takk di jóge ci moom ngeen man ci am ay énergie waaye it ci leerloo wal qamara moom moomuy moo def li nga xamante ne nii defal li nga xamante ne weer wi nuura ak leer boo xam ne moom da koy tibbe ci feneen di ko wàll feneen muy moom weer wi mu leer naññ bu guddee rawatina ci bu bésu yi nga xamante ne nii mooy comme xamar bi bu nekkee al badru al munir nekk boo xam ne mooy ci quatorzième ak quinzième ci juróom-ñeenteelu fan li nga xam ne fukk ak ñeent ak fukk ak juróom ci weer wi ni nga jant bi nga xam ne noonu la weer wi di leere wa qaddarahu moom borom bi tabaraka wa taala daal di koy nattal moom weer wi la ay wàccuwaay yi nga xam ne wàccuwaay bu ne lay jaar ba ni nga xam ne bu wëree ba mu wër ci lay nekk ñu ne weer mat na un mois mooy weer mat na mooy wàccuwaay yooyu de boroom bi moo ko natt alay azza wa lu tax mu ne li mu bokk na ci xéewal yi tax mu defal leen jant beek weer wi ngir ngeen xam li mu ngeer ngeen xam adada sinin mooy li nga xam ne limu li nga xamante ne mooy at yi wal xisaabi ak ni ngeen di compter moo xam ngeen ne bu du loon jant beek weer wi mooy loolu du am mooy du ñu mën a compter nan lañuy xamee yeeg yooyu ko man tabaraka wa taala moo tax boo gisee nit ñi lenn lañ xaajoo ñenn ñi dañoo jël ci wàllu lu jëm ci wàllu at yeeg lan la ñuy natte am at ñu teg ko ci li nga xamante ne nii mooy jant bi comme waa grégoire ñoom tubaab yeeg ñooñu ak mbokk julien yi calendrier julien yi nga xam ne ca orthodoxe ak gaa yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci occident ci wàllu mooy calendrier grégorien nga xam ne loolu mu ngi tegu lan ñoom ñu ngi ko wéer ci jant bi ci la ñuy xamee li nga xamante ne nii at ñi waaye am ñoo xam ne comme jullit ñi ak ñi nga xamante ne xeet yu bari comme yahuud yeeg yooyule ak naka noonu sax wolof yeeg yooyu ñoom seenu at ñu ngi koy teg ci li nga xamante ne nii mooy ci weer wi kon nag loolu la de ngir ñu man di compter xam nombre at yi waaye man di compter war man li nga xam ne mooy xisaabi calcul yooyu yëpp maa xalaqa allah suñu boroom tabaraka wa taala mu ne maa xalaqa allahu mu ne boroom di li bindul daalika lii nii mu fi tudd loolee mu fi tudd li mu tudd fii di jant beeg weer weeg am xam-xam yooyu yépp suñu boroom ne binduma loolee de illaa bil haqq lu dul ci dëgg mooy ne ku yaakaar ni boroom bi dafay def lii yépp ngir ngeen nekk fi daal nekk ci am caaxaan ci mpo bu jeex ngeen jël beneen yow xamoo li xew de mooy boroom bi nee na binduma lii ma leen fi dugg tudd illaa lu dul bil haqq ci dëgg yufassilu laayaat borom doobu tabaaraka wa ta'aala mooy ki nga xam ne mooy taqali li nga xam ne mooy laayaam yi di ko leeral li qawmin ya'lamuun ñoom ya'lamuuna dañoo xam te nekk ay jullit te xam ne lii mooy xam-xam la yoo xam ne ak xéewal la yoo xam ne ci seen boroom la dukkee mu ne inna fi ixtilaafil layli mu ne nekk na ci li nga xamante ne wuteeg guddi gi wan na haara mooy wute gi muy wute nga xam ne day jàllarbeku bu demee wan na haara bëccëg gi ñëw loolu le muy def noonu ñu mel ni dañuy sopp wan bu kii demee kii ñëw ñuy ñuy ñuy wutante wa maa ak li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala bind fi samaawaati ci asamaan yi wal ardi suuf la aayaatin wat naa ne ay mandarga la yuy wane sañ-sañ man-man ak kattanu borom bi tabaraka waaye ngir ñan li qawmin ngir ñin ña nga xamante ne nii yattaquuna ñoom danañuy ragal seen boroom tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu mu ne innal ladina gantaan ak gaa yi nga xamante ne nii ne yarjuuna liqaana ñoom gëmuñu te yaakaaruñu moo gëmuñu mooy ne dinañ dajeeg ñun bés dina jot ma daal di leen dekkil muy yéefaru Quraysh yi ak kufaar yi fi masa jaar ba kaw suuf di lemu mooy ñoon ñu nga xam ne ñoom masuñoo yaakaar te jàppuñu ne boppuñ ne ay yii ñuy wax prophètes yi di ko wax yonent yi alayhim salaatu wassalaam di ko wax ci dekki jàppuñ ne lii lu am la daal mu ne gaa yooyu nag nga xam ne yaakaaruñ te gëmuñu ne dinañ dajeeg man de waradu bil hayati dunya ñu daal di doyloo gërëm ci dund gi nga xam ne dafa jege te gaaw a jeex te doyadi mooy ne seen lépp ñu jàpp ne mbir yépp fii lay xewe ku dee jeex na ba moo tax bu ñu gisee koo xamante ne nii day góorgóorlu ci diina ñu naan la yaa ngi rates ak ndaw wallahi gis nga boo fi nekkee topp ñoom ustaas ñu ak gaa yi paa yi nga xam ne xamuñu dara xamuñu ne géej gi riir ñu naan lay yàlla yàlla boo fi deewee jeex na mooy yow problème wala rek ñi lay woo ci ateeg façon yooyu di la gëmloo ne yooyu ay ajjanaa ki safara yooyu dañ ko doon wax gaa yi nga xam ne dañoo sonnoon lool ngir dalal seen xel suñu boroom nag ne gis nga nag gaa yooyu nga xamante ne nii ñoom dañoo doyloo mooy li nga xam ne gërëm bil xayaati dunya muy dund gu jege gii da doyadi watma'annu biha ñu daal di ciy dale ndax seen lépp comme que seenum sànnim tàccu ñoom ñu daal di ciy dale mooy dal ci li nga xamante ne mooy àddina jàpp ne lépp fii lépp fii la war a nekk moo tax niñ ci jaral na leen lu ne waaye nag buñ ko commencé ñàkk jaral na leen it xaru ndax jàpp nañ ne bu ñu deewee mooy mbir yi jeex na ndax seenu ñàkk xam suñu borom ne walladina tagaa yooyu ñooy ñi nga xam ne ba léegi hum ñooman ayatina ci suñu laaya yi nekk ci alquran waaye suñu laaya yi nga xam ne moom lañ def ci kaw suuf def ko ci seen bopp lu nekk di wane man-man kattanuk sañ-sañu borom bi mooy yooyu noonu nga xam ne dañ koo miin jàpp ne lii c'est la nature daal ñenn ñu réer ñi ñoom ne nature bee ko fi def ñeneen ñi moom ne yàlla diwu ko fi def mu ñu yàlla yu bëri na ñoom Osiris ñoom amoon ku nekk wala ñoom Athènes ak gaa yooyu ku nekk daal ñu am luñ la jox wala ñoom Roc ñoom Roc seen ak gaa yooyu ku nekk daal ñu am luñ la jox ne moom moo koy def yooyu nag ñoo ñépp dañoo nekk ñoo xam ne dañoo yëgadi ci suñu laay yi de mu ne ulaayika gaa yooyu yépp nag ma waahum daal dina leen ñeel annaaru safara mooy sa nga xam ne mooy seen delluwaay seen dëkkuwaay annaaru mooy safara de bima kaanu yaksibun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon fàggu ci kaw suuf mooy liggéeyuñu woon ngir bés boobu dañu koo gëmul woon sax jàppuñu woon ne sax am na innal ladina amanu suñu boroom tabaraka wa taala ne kantaa ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu rafet yi ta baax fii ci àddina ñoom de yahdihim rabbuhum boroom bi tabaraka wa hudaa dina leen gindi biñ nee ci kaw suuf fii moo leen di gindi teg leen ci siraatal mustaqim ba pare faat leen ci rabbuhum seen borom bi imaanihim ndax seen gëm yàlla gën gëmoon ci la leen borom bi tabaaraka wa taala di jaar di leen gide di leen nekk ñoo xam ne dañ leen di gide di leen teg ci yoon waaye yahdihim rabbuhum bi imaanihim ci sababu seen gëm yàlla gi bu yawmal qiyaamee mooy fa nga xam ne fa tartar ya fa am lëndëmaay yaak coono leen di de buñ naree jaar siraat nga xamante ne nii mooy day yëngu gina sew karaw dina mën a yëngu jaan wu ñu jam waaye mooy buñ fay jaar suñu boroom moo leen di gide daal di leen gindi teg leen ci ba nga xam ne ci lañ koy mën a jéggee te du ñu am problème de te moo leen di gindi ci li nga xamante ne mooy ajjana yu kawe ya kon nag loolu lépp la ci sababu seen gëm yàlla gënu gëmoon seen borom tabaaraka wa taala bu leen gindee nag ba dugal leen biir ajjana nag tajri mooy daw min tahtihimul anhaar ca seen ron al anhaaru xeetu dex ya nga xamante ne ni ndox ya nga xamante ne nii ak soow yaa meew yaak lem ya kon nuñ ko gisoon ca suuratu sayyidina Muhammadir rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wala suuratul qital mu ne day daw ca seen ronalan haaru fii jannatin na'im ca àjjanay xéewal ya da'waahum da nga xam ne mooy buñ soxlaa dara di ko bëgg koo am mais bëgg am dara gis picc muy yenn romb ñu bëgg a lekk am plaisir xam xem nee mu lekk yàppu picc yooyu luñ bëgg rek da'waahum la ñuy woote mooy fiihaa ca biir buñ neex subhaanaka allahumma ay gàcc nga lama allahumma ay yow yow suñu boroom rek bu ko defee lañ soxla day ñëw ci ñoom loolu benn wax la am na yeneen wax waaye dañuy yem noonu ngir bañ a guddal wa tahiyyatuhum fiha salaam te nag seen nuyoo buñ nee biir aljana salaam noonu la leen malaaka yi di leen nuyoo alayhimu salaatu wassalaam waaye ñoom seen biir nit ñi nekk biir aljana ak jinne noonu la ñuy nuyoonte waaye it borom bi tabaaraka wa noonu la leen di nuyoo wooye comme nañ ko gisoon ja suuratu yaasiin salaamun qawlan min rabbir rahiim naan leen salaamun qawlan salaamun jàmm qawlan wax joo xamante ne nii min rabbir rahim mu ngi tukkee ci borom bi nga xam ne moo yaatu yërmande de kon nag mu ngi noon an axiru da'waahum te nag mu ne kon nag wa tahiyyatuhum fiya salaam wa axiru da'waahum léegi nag lañuy ñuy mujjee laaj lañuy mujjee ñaan bu ñu leen defalee xéewal ya leen borom bi tabaaraka wa taala defal buñ ko gisee wax tudd turu yàlla ne subhaanakallahumma mu ñëw buñ ñëwee ba xéewloo pare